sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mu ngi wax ci di artu nit ki di artu taalibe bi di artu sàkk koto xam-xam bi di sàkku jullit bi tuukuur bi bi bëgg am yiiw te bëgg a gëstu mu ngi la doon wax yi nga xam ne ngalawaay bu mu tax nga bàyyi sama téere bi bañ koo nangu ak bañ koo jàpp benn bi nga jàpp ne bokkul ci ñi gën a màgg ñi ñuy tudd ci boroom xam-xam yi moo tax ci jamono ji nga ne kon soxlawu ma téere bi mu ne déet bu ko def de waaye bu mu la teree téye téere bi la fait nga naan waa ji ci noir yi la bokk ah kii noir la moom nit ku ñuul la mu ne déedéet loolu bu mu la ko teree téye de lu tax mel ni dañ ne ko lu tax mu ne is parce li tax mooy akramul ibaad yi ki gën tedd ci jaam yi indallahi fa borom bi tabaaraka wa ta'ala <coughs> mooy kan mooy kan aksaruhum taqwan kii leen ëpp ak ragal yàlla bi ashtibahi ci loo xam ne amulu sikki sàkk amul benn ombre de doute amul sikki sàkka te amul benn lënt lënt ci wax jii ma la wax lu tax parce que waxu alquran la suñu boroom tabaaraka wa ta'ala moo ne ci suuratul xujuraat yi yaa ayyuhal ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhan naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafuu inna akramakum 'inda allahi atqaakum inna allaha 'aliimun xabiir ci laayaab treize bi muy fukk ak ñett suñu boroom ne yaa ayyuhan naas azza wa jalla yéen nit ñi mboolem mbindeef yi inna ñun seen boroom ñun yàlla xalaqnaakum ñoo leen bind min zakarin def ñenn ñi ñu nekk ay góor wa saa ñeneen ñi nekk ay jigéen wa ja'alnaakum ñu def leen shu'uban ay waaso wa qabaa'il ak ay tribu waaw ay peuple yu wute ay askan yu wute ay waaso yu wute lu tax ngir ñu bodde wante ci xeet mu ne déedéet li taarafu ngir ngeen xamante séeréer bi xam ne kii mooy joolaa bi mu kontaan xam ne kii mbokkam la balante bi xam ne pël bi mu ngi nii ñu kontaan tubaab bi xam ne africain baa ngi nit ku ñuul kaa ngi mu kontaan ah <coughs> naar bi xam ne kii nii africain la mu kontaan vice versa ngir ñu xamante ràññeewante xam ne yàlla mi nga xam ne mooy dekku ci jaamam yi wallahi borom bi al musawwir moom miy joxe ay melo xoolal ma rek yàlla lim ma wan wan na ma nit koo xam ne melul ni man ngir wan ne man sama mbind dafa wute te dafa bari waaw inna sa'yakum la shatta waaw te seeni jëfit noonee la la la wutee loolu lépp lay fàttali moo tax boo gisee nit ko wut mu wuteeg yow daf la war a delloo directement ci yàlla nga ne allahu akbar borom bee bind lu ko neex mooy soppane ko ci lu ko neex waaye rast yépp duñ ko gise noonu boroom xol yu feebar yi ñoom moom ab repoussoir lañ koy def loo bu gis keneen ku wulul ñu ñoom rek mooy dañ ko war a puus siis ko xiis ko kii daal di koy eh, teg ci fitna alors ko loolu day wane ne ay taalibe iblis lañ comme niñ ko waxe woon kon mu ne dama koo def def leen loolu la ngir ngeen xamante ràññeewante xam ne yéen ñëpp ay jaam ngeen inna akramakum yëg leen ne nag ki gën a tedd indallahi fa yàlla voilà kantaa nit ñi moom fa gën a tedd ñoom mooy ki nga xam ne moo am sant sàngam wala moo am tur sàngam wala maama doon diw wala baayam wala mooy drainer ci alal loo xamante ne nii fii mu ne mooy milliardaire wala nekk millionnaire wala nekk loo xam ne saaxibal jaah ki nga xam ne daa am ab post wala daa am benn daraja buñ ko bu tax ñu langal ko ko nit ñi yooyu lañuy seet critères yi loolu la alal fii la bokk bayre taar am na ñoo xam ne dañ leen a topp ndax taaru guñ taaru ñu nar leen a gënale ci boppu nit ñi alors que suñu boroom ne déedéet moo tax indallaahi ka gën a tedd dafa yàlla waxuñu fa gën a tedd ci ñoom diw parce que ñoom diw seeni lunettes yi ñuy xoole seeni milliards baaxul parce que yiñ la wax yi yu nit ñi ay alal ra'aytu naasa qad maalu ila man indahu maalu wa man laysa lahu maalu fa anu naasu qad maalu ra'aytu naasu qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man laysa indahu dhahabu fa anu naasu qad dhahabu yoo yële al imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi doon wax mooy constat tamit la def nit ñi daal gis nga leen ñuy jéng jëm te ña nga xam ne ñoo yor alal ku yorul alal gaa yi de jéng bàyyi la fa kenn bu jéng jëm ci yow dañ lay xas sax di la jëw fu ne cim naa def ni yi alors que wërsëg yàllaa joxe mu ne gis naa nit ñi jéng jëm ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñu yoo yor zahabu bi waaw mooy yëfi àddina rek ku yorul or gaa yi daal di lay bàyyi fële jéng la bàyyi la dëddu la waaw kon yooyu yépp du yu baax waaye fa yàlla inna akramakum ka gën a tedd indallahi ci yéen jaam yi fa borom bi atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla te ragal yàlla kenn du ko bind ci jë gis nga lii du critère bu ñuy bind ci jë bind ko fii diw mii moo gën a ragal yàlla kenn bind ko ci jë ci xol la ne moo taxoon fàttali woon nañ fan yële inna allaha yonent saa saa waxoon borom bi li muy xool di ko xool ci yéen xoolul seen yaram yi de ak seen melo yi waaye li muy xool mooy ilaa qulubikum wa amalikum ci seen li nekk seen xol yi lay xool ak li ngeen di jëf waaw <coughs> kon nag mu ngo inna allah dëgg-dëgg borom bi alimun mooy aji xamaa kon képp ku nekk ci kaw suuf di xeeb ay jaam ni yow parce que yoruñ couleur bi nga yor wala sax yéen a bokk couleur waaye ngeen ne ay jaam lañu foo ko teg parce que nee nañ seen maam jaam la woon seen maam nekk jaam daa tax ñu nekk jaam déedéet. kullukum min aadam wa aadamu min turaab yonent ma lay saaf saaf nee na he kullukum yéen ñépp min aadam yéen a ngi jóge ci sayidina. wa abuna di suñu baay aadamu alayhi salaatu wassalaam te moom ci ban la ko borom bi bindee ci suuf waaw kon lu fi jël rëy rëy lu ak jàpp na yaa gën diw parce que diw waaw annaasu moo tax beneen waykatu arab ba wax ko min jihatil ansaabi ha xaw sawwaa'u waaw abuhumu aadamu wal ummu hawwaa'u mu ne gis nga nit ñi ci côté wu fii laa bokk ak seeni askan benn lañu boo ko demee ba ci biir ndax mbir mi fii lay mujje ñu ne ko nan lay mujje mu ne ndax abuhum seen baay aadama mooy seydinaa aadam alayhi salaam wal umm seen ndey xawaa u mooy seydatuna xawaa alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag yëf yaa ngi noonu borom bi xam na alimun aji xamaakoon la ginnaaw bu mu waxee lii fexeel ku yor feebar bu mel nii ci ñun nañ ko fexe faj waaw bokk na nag li gën a mag ci ñoo koy faje mooy lépp loo xam ne moom la la sa xol di pousser ci soxor nga def lu wuteeg moom te saabu bu dalee sa xol nga def salaatu ala nabi saa bu boobu ñëwee ngay xeeb nit rek defal as salaatu ala nabi allahumma wala ak bu la neex waaw salaatu ala nabi bu la neex defal day nàmm sa xol bi comme ni nga xam ne forgeron bi bu yoree weñ gi nga xam ne dafa xomaak ruuy ni mu koy tëgge ba muy leeraat salte salte yëpp deñ salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lay def ci xol ku mel noonu le tey xool li alquran wax ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam boroom xam-xam yi daal di koy toxal radiyallahu anhu nga nekk ci loolu le